fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn wa an ibni Mas'uudin radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kaana min du'aa'i rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni as'aluka muujibaati rahmatik wa 'azaa'ima maghfiratik wassalaamata min kulli ism wal ghaniimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najaata minan naar rawaahul xaakim abu abdillahi rahimahullah wa qaala xadiisun saxiixun ala sharti muslim. kon al imaamul xaafidu annawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu téere bi di indi xadis bu mujj. muy chapitre deux cent quarante suñu buntu bi ci toolu ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy indi li nga xam ne mooy li mujj euh, ci suñu jotaay bii ñu génn di wax ngëneelu ñaan deux cent cinquante baabu fadlu du'aa xadis bi mu joon gis moo noon woon wa an abi umaamata radiyallahu anhu annahu qaala da'aa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi du'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an qulnaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'awta bi du'aa'in kathiirin lam nahfaz minhu shay'an ba nim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bu mujj bi muy xadiis 1493 mu ne wa an ibni Mas'uud mu ngi jële ci doomi Mas'uud radiyallahu anhu di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu kaana nekkoon na min du'aa'i rasulillah bokkoon na ci ñaanu yonent yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mooy lii allahumma e saa inni man sa ndaw bii de alayhi wasalam as'aluka maa ngi lay ñaan yow ta'ala muujibaati rahmatik li nga xam ne mooy waral sa yërmande lépp loo xam ne moom moo may jokkale ci sa yërmande maa ngi la koy ñaan te nga xam da koy waral wa azaimi maghfiratik waaye lépp loo xamante ne tamit moo yudd yi nga xam ne daanaka day mel ni ci borom bi lu mu dogu que ne day waral ak yërmande ak ak ak bokk ci ki nga ak kiiraay ak njéggal bu muy defal jaam bi maa ngi lay ñaan loole wasalaamata min kulli ism waaye maa ngi lay ñaan di la dagaan borom bi nga muccal ma ci bépp bakkaar waaw wal ganimata min kulli bir waaye maa ngi lay ñaan tamit li nga xamante ne mooy koom ci lépp lu baax rek mooy nga defal ma ko waaw wal fawza janna waaye bu ma faatoo gañe am toru li nga xam ne mooy këru teraanga ga di àjjana wan najaata minan naar waaye nga muccal ma li nga xam ne mooy sawara këru ay ga mu ne rawaahu soloona xadiis bi alxaakimu daal imaam alxaakimu abu abdillah ah, abu ahmad daa am sëriñam moom mi alxaakim am na <laughs> bala nga ko jaawale waaw kii abu abdillah la mooy borom mustadrak mooy sëriñu imam al-Bayhaqi bi rahimahullah an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi mu ne waqaala bi mu ko solowee nee na moom imam al-Hakim de xadithun lii xadis la saxihun bu wér ala charte muslim ci kaw charte imam muslim la nekk waaw foofu la ci imam an-Nawawi yam waaye teg na te imaamul Buxaari imaam Muslim bokku euh, ñoom solowuñ ko léegi laaj bu njëkk mooy tey moom imaamu Nawawi te gisoon nañ ko fi mais yàggul mais mais mais c'est mu génn ñu ci ñi nga xam ne mooy kutubu sitta ak imaamu mbaa ci kutubu sitta ñooy ñan ñu fàttali ko mooy imaamul Buxaari sax imaamul Buxaari sax imaam Muslim musnadu imaam Abu Daawud non sana euh, sunanu imaam Abu Daawud sunanu Tirmidhi sunanu Nasaa'i sunanu Ibn Maaja yooyu ñooy six sitta mooy six juróom benn téere yi xadiis yu mag yi ñun nag dañ ci doon doll yeneen muy Muwatta u imaamu Maalik musnadu imaam Ahmad léeg-léeg musnadu Daarimi loolu tamit bariwul luñ koy def mais léeg-léeg boo boolee muy neuf téere yooyu wala huit yooyu neuf yooyu kenn solowu ko ci. waaye waxuma la ñooñ en dehors ñoom imaam al-Bayhaqi taalibi imaam al-Hakim ak ñeneen ñi solowuñ ay imaam borom at-Tabarani yi ñoo ñëpp solowuñ imaam al-Hakim moo ci wéeti solo ko voilà mu ngi ko indi ci al-Mustadrak ala Sahihayni bunt ba nga xam ne ca lay wax li nga xam ne yeneen saa salaam moom la doon ñaan kaana yad'u li nga xam ne moom la nekkoon di ñaan naan allahumma ihfaz allahumma ihfazni bil ihfazni bil islam qa'ima foofu la kon di <clears throat> mu ne haddathana ali ibn isa ibn ibrahim al-hiri mu ne nettali nañu suñu sëriñ di ali ibn isa ibn ibrahim al al al-hubri man al-hiri <laughs> rahimahullahu ta'ala al-hubri wala al al al al al-hiri la kii bi def mais Euh, wala alxubri rek waaye alxiiri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana ahmad ibn najda alqurashi mu nekk ñun euh, euh, nettali mooy ahmad ibn najda alqurashi rahimahullahu taala muy ahmad ibn najda ibn uryan abul fadli alharawi Euh, moom nag <clears throat> kële dajuma kañ la gane àddina kañ la génn àddina mooy ki ñu wax sànq sëriñam bu njëkk bi kii nag sëriñu sëriñam di Ahmad ibn Najda <clears throat> moom mu ngi génn àddina la di cent quatre-vingt-seize rahmatullah alay fële ca Huraat rahmatullahi alay <clears throat> léegi moom muy Ahmad ibn Najda al-Qurashi qaala mu ne haddathana Sa'id Sa'id ibn Mansour mu ne ki ñu nettal mooy Sa'id ibn Mansour moom siiw na yàgg nañ ko gis muy Sa'id ibn Mansour ibn Shu'ba al-Hafiz Abu Usman al-Khurasani al-Marwazi ñii na at-Taliqani rahimahullahu ta'ala euh, nekkoon fële ca Balkh waaye nekkoon na Makka nekkoon na Misr tamit euh, moom nag muy génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi mu nekk koo xam ne hafiz la ku màgg la rahimahullahu taala thiqatul musannif muy ku siiw Sa'id ibn Mansur il est connu rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne qaala haddathana Xalaf ibn Khalifa mu nekk ñu nettali mooy Xalaf ibn Khalifa al-Ashja'i muy Xalaf ibn Khalifa ibn Sa'id ibn eh, al-Ashja'i Abu Ahmad mawlaahum al-Ashja'i mawlaahum la ñii ne waasiti la euh, rahimahullah al-kuufiyu rahmatullah alayhi waaye newoon na waasit waaye newoon na Baghdad al-kuufi al-waasiti al-baghdaadiyu rahmatullahi alayhi moom mu ngi gane àddina la quatre-vingt-onze génn àddina li nga xamante ne nii mooy vers les années cent quatre-vingt am na quelque ci boroom xam-xam yi rahmatullahi moom ci moom mii di Xalaf ibnu Xalifa voilà Xalaf ibnu Xalifa <laughs> Eh, moom nag eh, kii eh, nu mu tudd imaam al-Hafiz saduq la waaye mujjanteel gi da doon def def kon moom Xalaf ibn Xalifa mu ne haddathana Humayd al mu ne ki ñu mooy Humayd al-A'raj al ta'ala xam ne al-Qas nekkoon génn mu ngi génn àddina cent cinquante rahmatullahi kii nag imaam al-Hafiz Hajar dane kii da'if imaam euh, az-Zahabi ne waahil xadis mooy nga xam ne xadisam dafa rota waa ji dëgëru na ah. voilà rahmatullahi alayhi muy al-A'raj Humayd al-A'raj al-Mulaa'i rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn al-Haaris mu jëlee ko ci Abdallah ibn al-Haaris ah, <laughs> ah bokkul ak kële de hmm. kii biñ gisoon mbokku Sayyidina al-Abbaas bi déedéet ci Abdallah ibn al-Haaris az-Zubaydi an-Najraani al-Kuufi rahimahullah al-Bakri la du Qurashi bi ah rahmatullah alayhi moom nag imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na thiqa rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an ibn Mas'ud moo ko jëlee ci Mawlana ibn Mas'ud rahimahu muy saxaabu bu siiw bi <laughs> Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibnu ummi abdin nga xam ne moom ci boppam kii num tudd yaayam yaayam euh, saxaaba la waaw saxaaba bu jigéen la voilà moo tax euh, moom nit ñi ñu xamul ñi miinuloon Medina nii di fa dóor dañuy doon foog ne moom ci kër ci njaboot yeneen saa sam la bokk tellement moom la yeneen saa yëkkatiloon ne ko yëkkatil naa la kiiraay bi fekk ma la koy euh, ne c'est bon te koo wax c'est mooy moom bo yeneen saa sam da ko mayoon muy dugg ci moom heure bu ko neex waaw heure bu ko neex te te solowuñ fenn fu mu ne ko loolu dindi na ko muy Seydina Mawlana euh, Ru'ay Ru'ayul Ghanam <laughs> Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom borom Abu Abdurrahman borom kii rëy yi génn am na la 32 comme ñoom ñu ñu gisoon. ñoom Seydina euh, Abu Darda ñoom Seydina euh, Abul Fadli al Abbas ñoom Seydina euh, Abu Zar mooy année boobu moom ñu bari lañ perte ci ñu màgg ñooñee te Abdurrahman ibn Awf jamono yooyu ci la génn àddina ci année trente-deux yi yoonu côté yooyu tamit la génn àddina radiyallahu anil jami' kon Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ah ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu léegi nag moom moo ne kaana min du'aa'i rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna nas'aluka mujibaati rahmatik wa 'azaa'ima maghfiratik was-salaamata min kulli ithm wal-ghaniimata min kulli birr walfawza biljannati wannajata bi'awnika minan naar gis nga fii la ca yokk bi'awnika hmm? wan najaata bi awnika waaw ak ak mucc ci sa jàppale képp naar ci sawara parce que sawara kenn du ci mucc ak am àjjana it kenn du ko am ci say pexey bopp kese te jaaroo ci yàlla ndax laa hawla wala quwwata day dikkaat illa billah kon mu ngi nii mu ne hada hadithun sahihun ah, ala shart muslim walam yuxarrija gis nga nii la ko ëndee ne lii xadiis la saxiixoon bu wér ala sharti muslim nekk ci shartu imaamu muslim mu ne nag walam yuxarrijaa mooy imaamul buxaari waaye na ko alhamdulillah mooy ki nga xamante ne mooy nii la ko ndee kon waaye lii nii sauf que lii est-ce ci charte imam Muslim la nekk <laughs> ah est-ce que ci sartu sartu imaamu muslim la nekk parce que euh, parce que buñ la nee charte da ngay xam ne boroom xam-xam yi mooy euh, ñi nga xamante ne mooy góor yi ngay fekk ci yële alors que ñoom Humayda al-A'raj da'if la imam Abu Zur'a az-Zahabi ne ne Abu Zur'a nee na waa hadith kooku imam Muslim solowul kii ah voilà moo tax loolu lu jara seetaat la kenn ci charte imaamu muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi la bokk voilà mooy hadis bi gis nga am na fii problème ah problème waaye boo gisee boroom xam-xam yi léegi nga ne maata parce que yow hadis yi bari nañu fi siiw yoo xamante ne yow taxrib bi ñu koy def yu bari boroom xam-xam yi dañ naan hadis bi wérul mais pour pourtant dañ koy jëfee dañ naan la loolu nag <laughs> borom xam-xam yi loolu taxawuñu ci parce que côté bii sax lañ ci waroon a taxaw mais ci gàttal euh, comme sama xel da ci dem nii mooy du moo mas nañ ko fi wax sax est-ce que bu daif man nañ ko jëfee walla déet loolu wute la ci borom xam-xam yi à vrai dire c'est pas que ñu nouveau ñu ñoo commencé ñëw di tere loolu non parce que imaamu Muslim ibn al-Hajjaj moom ni muy doxale doxalinam ak ni mu doon jàpp da gis ni kii daa jàpp ne yooyu il faut mourir même bu dee fadailul amal am nag ci boroom xam comme ni ko am na xajaar avant moom ñoom imaamu Nawawi di waxe bu dee ne fadailul amal yi la lu jëf yi ah yi nga xam ne ngëneelu jëf yi la xadiis bi di wax te doofam rëyul mooy ne faiblesse bi rëyul noonu bu ab kàddaab moo fa ne waaw parce que xam nga keroog lay ibn Abi lay même bu dee ne dañoo bàyyi miram mais nekkul ne moo dafa ak doofam côté maa tay la côté fenkat wala côté kàccikat wala narkat déedéet wala kuy créer non non moom dafa dëggu sax mais affaire yi dafa jaxasoo ci moom xam nga kooku nekkul loo xam ne moom moo seen buri moo ko tay waaw moom moo ko tay kii moo ko tay ki toog di créer ay na ci loo xam ne ci ba mu xam ji la ko jëlee ci yuuram ko créer xam na ñoon ñoo kooku buñ la nekkee mattu kii mattu bokkuñu ah waaw mooy nag léegi dafa am mooy ñoo xam dañuy xool xadiis bi boo tax ñu ne loolu mën na nekk bu dee fadailul amal comme ñu ngi wax léegi ak borom xam-xam yu bari seen ginnaaw mooy euh, que dañuy xool est-ce xadiis boobu il faut condition d'enfam bañ a rëy wax waaye tamit nit ki bu koy wax bu koy kii bu mu fas ne dëgg dëgg par force dëgg dëgg li yoneen saasal ma ko wax parce que loolu man mu ngi dugg ci njuumte bu boobaa parce que mën na tàbbi ci njuumte parce que ku da'if mën na wax loo xam ne yeneen saa saa boo ko wax mais ñëw di dogu comme que waa ji daa da'if loolu doo ko mën a def waaw yooyu moo laa mooy charte ci gàttal yuñ ci teg ne loolu mën nañ ko jëfe bu dee faiblesse bi réyul noonu te tamit day wax ci ngëneel yoo xamante ne day dugg ci ron walla ci ron benn jëf yoo xam ne mooy digle sariya boo xam ne lu baax la comme di inciter ci julli walla nit ñi di julli walla comme naafile yi yeneen saa saa doon def. voilà mais mu bañ a nekk yoo xam ne naafila yu ñu créé waaw waaw comme yoo xam day ñëw di wax ngëneelu ay ay ay ay ay woor ñetti fan ci weer wi yu mel noonu voilà wala boog dee leen woor bés bii ñu gis ne lool daif na waaye day dugg ci wàllu digle woor ak bés boobu ak yeneen ak yeneen waaye donc gi ñu xool ne faiblesse bi rëyul waaw yooyu lañ ci teg waaye fii noo am ne moom ne dañuy koy bañaa ne non lu wérul daal du ñu ko doxe waaw waaw mais da ngay gis ne lii ëpp nag borom xam-xam yi ni ñuy doxale mooy bu dee ci fadaa'ilul a'mal comme li Imam Ahmad doon wax naan bu dee lool moo bu dee nag ahkaam yi roof il faut mu wér parce que ni ñuy jaamoo yàlla di ko wu loolu il faut mu tegu ci lu leer mais lii comme que ay ngëneel lay wax ay ngëneel waaw waaw comme lii alhamdulillah al imam Ibnul Qayyim doon wax naan ñun daa bokk ci usulu mazhabu imaamu Ahmad rahimahullah que utiliser xadis bu daif moo ñu gënal ra'y ar-rijal <laughs> waaw xadis boo xam ne wérul mais bu la waxee lool waxu la xadis boo xam ne c'est fomenté mawdu parce que xadis mawdu dañ koy wax xadis mais dañ ko créé ab kaddaab moo ko lijjanti defar ko mais dañ naan xadisun daif wala mawdu waxu la yooyu ah non mooy yoo xam ne comme yii nga xam ne donk gi faiblesse gi rëyul doxale loolu de ci masala boo xam ne gisuñ ci beneen xadis wala jëf joo xamante ne nii gisuñu ci beneen xadis lu dul boobu doxe lool moo ñu gënal même bu dee même ci àtte yi sax même ci àtte yi bu ñëwee ba amuñu xadis bu dëgër wala bu xasan wala boo xamante ne bu yëkkatiku dara jotul xasan li gayrihi wala yeneen ak yooyu bu amul ma ne doxal li nga xamante ne mooy xadis bu wérul boo xam ne wéru ñàkk wér ga rëyul moom moo ñu gënal xalaatu góor ñi <laughs> waaw ndax kat liñ doon wax sànq ki daif lu mu daif daif daif yaa une possibilité li mu wax que yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi moo ko wax man naa nekk waaw doxale loolu nag moo ñu gënal nekk fi di doxale loo xam ne gaa yeey wax naan waaw je pense que même bu dee ne ñooñu duñ waxe je pense voilà mooy ay boroom xam-xam lañ waaye dañuy istinbat waaw ak yooyu loolu nag ñun doxalee moo ñu gënal te lool ci usulu imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu Hanbal ci la bokk waaw léegi hadis bu ginnaaw taxrij bi nii kon walillahi alhamdu wal minna al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ak al imaamu Maaja ak al imaam ah, ah, ah, rahmatullah alayhim ñoom daal dinañuy solo waaye imaam al al musannaf borom musannaf euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ah moom da indi neneen di naan euh, que ne yonent salaam euh, après bon après nañ wax léeg-léeg pare <laughs> nañ wax bële après ñu ñu ñëw. imaamu Tirmidi rahimahullahu taala ñoom al imaamu Ibnu Maaja ak ñu la waxal sànq dañoo indi xadis boo xam ne mu ngi jaar ci Abdallah ibn abi awfa même bu dee imaam te loolu day delloo si waat li ñu wax imaam euh, tirmidhi rahimahullah bi am dee xadis bi dane xadis bi nag fi isnaadihi maqal càllaleen <laughs> am na lees ciy wax de kon nañ wax càllaleen mu ne hadatha abwaabul witri baabu ma jaa fi salaatil haaja xadis bu ni nii mu ne bon boo xam ne ñaan bi ay mujibaat rahmatik da ci am mu ne hadathana ali ibn isa ibn yazid al-baghdadi rahimahullah mu ne netta suñu sëriñ di ali a isa ibn yazid al-baghdadi al rahimahullahu ta'ala al-Karakisi rahmatullah alayhi génn àddina deux cent quarante-sept moom di maqbul la borom Taqrib at-Tahdhib wax mooy il faut hadith am ñu ko topp rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Bakr as-Sahmi mu nekk ñu ne mooy Abdullah ibn Bakr ah, ibn Habib as-Sahmi al-Bahili rahimahullah Abu Wahb nii Abu Habib ah, rahmatullah alayhi al-Basri waaye al-Baghdadi rahmatullah alayhi génn àddina deux cent huit mu ne woon koo xamante ne nii ku euh, siqa xaafiz la woon ku dëgër ba pare borom xam-xam bu mag ci wàllu hadis ha mu ne taxawal ma ndil la beneen càll wa haddathana Abdullah ibn Munir mu ne tamit imam at-Tirmidhi suñu beneen euh, sëriñ Abdullah ibn Munir Abu Abdurrahman al-Marwazi an-Naysaburi az-Zahidu rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman ñi ne Abu Muhammad génn na deux cent quarante et un thiqatun abid nekkoon ku dëgër nekkoon jaamukatu yàlla rahmatullah alayhi qaala moom an abdillah ibn bakr mu jëla ko abdullah ibn bakr moom lañ gi sànq rahimahullahu taala léegi kon ñëwaat nañ foofu an bi yëpp nag ci waa ji la faid ibn abdirahman al-kufi abul warqa mi matruk mu ngi génn àddina entre cent quarante cent cinquante boroom xam-xam yi dañ koo tuumaal ne waa ji ab kàcckat la voilà kii kii kii kii kii day kii day kii day wax lu ko se day wax lu ko so <laughs> waaw muy Fa'id ibn Abdurrahman waaw moo tax imaam at-Tirmidhi laa ne ah hadis bi nag am na problème ah moo tax bi mu indee dinañ ñëw après li mu wax ci suuf waaw nañ ko wax léegi mu ne bimu ne hada hadithun gharib lii hadith la fi isnaadi yi maqaal nekk na ci sanadam am na lees yi wax ndax Fa'id ibn Abdurrahman yudaafu fi al-hadith waaw wa Fa'id huwa Abul Warqa mu ne ndax Fa'id ibn Abdurrahman dañ koy doyadal ci hadith waaw boroom xam-xam dañoo doyadal ay mbiram di ay haditham damono moom mooy Abul Warqa parce que Fa'id <coughs> boroom xam-xam yi dañ koo tuumaal waaw <coughs> Yahya ibn Ma'in ne da'if la laysa bi thiqa wa laysa bi shay <laughs> waaw moom dafa <clears throat> faible dëgërut te du tus ah <laughs> Imaam al-Bukhari rahimahullah boo ci am ci am du'afa mu ne munkarul xadiis kii xadiisam moom dañ koo bañ <clears throat> waaw waaw waaw rahmatullahi alayhi Imaam Abu Hatim ar-Razi ne la yushtaghal bi kii moom kenn du kenn du sonn ci ay mbiram quoi kenn du toppatoo kii kii jarul la passé sa une seconde waroo ko passé ci kii quoi <laughs> waaw mu ne faid zahibul hadith faid ah hadisa mu wéy na mooy dara baaxu ci laa yuktabu hadithuhu waaw rahmatullah alayhi <laughs> waaw waaw waaw hmm? waaw ah. <laughs> moo imaam Abu Hatim rahimahullah mu ne walaw anna rajulan halafa anna ammata hadithi kadhib lam yahmis lam yahmis <laughs> waaw mu ne gis nga bu kenn waatoon ne wallahi gis nga Abul Warqa Faa'id mi li ëpp ci xadiisam ay nar la kooku du du du du kenn doona ko yow kaay kafaara yee eh, yow yaa waat aywa <laughs> loolu nag day war moo tax gaa yi mooy imaamu Tirmidhi ne kii dañ koo da dañ koo da'ifal de <coughs> dañ koo da'ifal moo tax imaam Ahmad ibn Hanbal doom ji nee na ban dama ko laaj mu ne matrukul xadiis kii moom xadiisam dañ koo baax waaw kon lii nii yëpp day wane ne sawaay mii moo nekk ci càllale bii quoi waaw wax li mu wax ci suuf <coughs> waaw moo tax imaamul Haafiz mu ne matrukun ittahamu waaw kii moom ku ñu bala boroom xam-xamu xadiis ah, dañ koo kii de dañ koo tuumaal al imaam al hakim mu ne rawaa an ibn abi awfa ahaditha mawdu' Allah al imaam al hakim ne gis nga kii dafa solo jële ci ibn abi awfa ay hadith yoo xam ne dañ koo fomante te kenn jógowul ci kenn ku dul moom waaw kon loolu lii lépp c'est pour dire ko gis nga hadithu imaamu Tirmidhi bi léegi nag faid moomu rahimahullah malgré tout <laughs> an abdullah ibn abi awfa mu jële ci abdullah ibn abi awfa alqama ibn xaalid euh, muy euh, abu ibrahim ñi abu muhammad ñi abu muawiya al kuufi al aslami sahaaba yonent bi alayhi salaam génn àddina vers l'an quatre-vingt-six rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen a ndawal yàlla saa sam nee na man kaanat lahu ila allahi xaaja aw ila ahadin min bani aadam mu ne képp koo xam ne am nga ci yàlla aajo wala ci kenn ci doomu aadama yi fal yatawadda na jàpp wal yuhsinil wudu te na rafetal njàppam matal ko summa li yusalli rak'atayn ginnaaw gi mu julli ñaari rakka summa yu yusni ala allah ginnaaw gi mu bàkk yàlla wal yusalli ala nabi xam nga yii muy wax nii dëgër na feneen lii nii muy wax yore saa saa waa ji ñëwoon di ñaan mu ne ko yow yàkkamti nga di après mu woo ko wala mu woo keneen ne ko ne ko mu woo ko wax wax ko wala keneen ne ko boo piwatee da nga euh, bàkk yàlla julli ci yonent saa salaam daal di ñaan xam nga loolu dëgër na feneen waaw kon loolu wal yusalli ala nabi saa salaam na julli ci yonent saa salaam summa yaqul ginnaaw gi ma laa ilaha illa allahu al halimul karim amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla al halim ki nga xam ne moo lewet ci jaamam yi al karim waaw teraangaam rëy ci ñoom subhaanallahi rabbil arshil azim gàcc ngaalaamaa yàlla borom arash bu màgg bi alhamdulillahi rabbil alamin mu ne mboolem sant yi ñeel na yàlla mi nga xam ne borom mbindeef yi as'aluka mujibaati rahmatik maa ngi lay ñaan la nga xam ne mooy waral ma am sa yërmande wa azaima maghfiratik ak la nga xam ne mooy daanaka dogu day nekk fa boroom ba ngir daal di may defal wuy li nga xam ne mooy ak euh, euh, suturaam waaye ak jéggalam wal ghanimata min kulli bir waaye ak tonawu ci bépp mbaax wasalaamata min kulli ism waaye daal di mucc ci bépp bàkkaar la tad'a li dhanban illa ghafarta borom bi yal na bul bàyyi benn bàkkaar ci man lu dul nga jéggal ko wala hamman lu dul loo xam da loo waaye it loo xam dafa ma préoccupé benn aajo yu ma am illa farajta wa <clears throat> loo xam damaa préoccupé lool lu ma war a waaye manu ma ko faj illaa farajta lu dul nga joxal ma ci issue defal ma ma ut ma gis bout du tunnel wala xaajatan hiya laka ridan illaa qadaytaha waaye it yal na bul bàyyi benn aajo boo xam ne borom bi yow nekk dina am sa ngërëm dina ci ne lu dul nga fajal ma ko yaa arhamar rahimin yow mi nga xam ne yaay ci dàq yërëm ñi yërëmaate kon mu ngi noonu imaam al-Hafiz Euh, ibnu Maaja rahimahullah ci yoon boobu tamit la jóge moom Suwayd ibn Sa'id la ko la ne haddathana mu ne qaala haddathana Aasim al-Abbaadani al-Abbaadani an Faa'id ibn Abdirrahmaan Abdullah ibn Abi Awfa mu ne xaraja alaynaa rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam fa qaala man kaanat lahu haaja ilaa llaah aw ilaa ahadin min xalqihi falyatawadda' mu wax hadis bi kon gis nga hadis bi niroo nag côté bee mooy asaluka mooy mujibaati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism côté boobu niroo na koog suñu fii voilà anta suñu hadis bi allahumma mawlana ibn mas'ud allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism walganimata min kulli bir walfawza biljannati wannajata min annar loolu mooy lan benn ngoog <laughs> léegi nañ jëlaat beneen muy ñaareel allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaa'ima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ganiimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najaata minan naar ñetteel et terminé bu dernier allahumma inni as'aluka mujibaati rahmatik wa azaa'ima maghfiratik was salaamata min kulli ism walganimata min kulli bir walfawza biljannati wannajata min annar léegi nag ginnaaw lii kon imaam alxaakim kon gis nga bon lim ne ci charte imaam muslim na loolu lu ñu mën a seetaat la ah <laughs> waaye mu ngi noonu wax nañ ci loolu léegi taxrij baa ngoog inshaa allahu taala walillahi alhamdu walminna léegi nag mu des waaw mooy ñaan gi taxaw ci tuuti ak lëkkaaleem ñaareelu ak suñu bunt bii di wax ngëneelu ñaan bo imaam di ko tëjee hadis bi nga xam ne bokk na ci ñaan yu matale yi ibnu Mas'ud ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax allahumma inni as'aluka mujibaati rahmatik maa ngi borom bi maa ngi lay ñaan jaar ci turu yàlla allahumma woo ko ba pare maa ngi lay ñaan lépp loo xam ne day waral sa yërmande maa ngi lay ñaan nga yombal ma ko accessible ma ko ba pare def ma koy ma ciy ne ba pare nga nangul ma ko loolu mooy mujibaatu rahmati te loolu nag li ci gën a màgg yi nga xam ne moom la xarataa ci jaam bi maqtaraba ilayya maa <clears throat> yata maa taqarraba ilayya abdi bi ahsan mimma faradtuhu alayhi borom bi nee na sama jaam de jege jegewuñu ma lu gën li nga xamante ne moom laa euh, ko farataal waaw kon allahumma inni as'aluka maa ngi lay naan muujibaat yi nga xam ne ñooy waral rahmatik sa yërmande al imaam at-Tiibi mu ne muujibaat jam'u muujiba la wa hiya muujiba li qaa'iliha al janna mu ne lu barilu hmm, eh, benn bi mooy muujiba lu bari mooy muujibaat mu ne loolu kàddu la goo xam ne day waral mooy kàddu ba nga xam ne mooy waral ka ko wax aljana comme laa ilaha illa allah kaddu sikkar yi nga xam ne moom lañ fi gis yooyu yëpp bu ci nekk day ëndil jaam da koy da koy yóbbu àjjana day waral mu dem àjjana mu waaye al imam ibn Malik mu ne yaani al af'al wal aqwal was sifat allati tuhsalu tahsulu rahmat euh, euh, tuhsilu rahmatuka bi sabab euh, tuhsalu rahmatuka bi sababiha te loolu moo gën a matare mooy noonu wax kese mooy bépp jëf jëf yi wax yi sifa yi melo yi xaal yi lépp loo xamante ne borom bi man jaam bi bu ma ko melee wala ma jëf ko wala ma wax ko wala ma def ko wala ma meloo ko day waral ci biir ci biti zahir ak baatin day waral li nga xam ne mooy sa yërmande ci sababu loolee ca nga ko jaaral loolu laa lay ñaan nag daa ëpp lépp loo day may mbirum yàlla moo tax ñaan bu dajale inni as'aluka mujibati rahmatik waaw wa azima imam as-Suyuti rahimahullah comme ni ko boroom al Mubarakfuri bi muy sarah hadisu Abdallah ibn Abi Awfa biñ la wax sànq la doon wax la doon indi wax yi mu ne qaala Suyuti ay mujibaatiha jam'u azima waaw <coughs> waaw mu ne wa qaala Tiibi ay a'maalan tata'azzamu wa tata'akkadu biha maghfiratu mu ne imaam Suyuti kanta moom Jalaaluddin rahimahullah tabaaraka wa ta'aala moom mu ne mooy li koy waral moom mujibaat benn la rek waaw mooy jam'u azima mooy bariwaayu ak dogu mooy lu am ne azima luñ dogu mu ne imaam at-Tiibi nag rahimahullah ne ay ay jëf yoo xam ne comme li waxoon ci kaw mais wax nañ la li ki li nga xam ne Ibn Abdul Malik Ibn al-Malik li mu wax loolu la mooy du ay jëf kese wala ay wax kese fële ay wax déedéet mooy jëf wax xaal biir ak biti waaw zaahir ak baatin jëfu biir ak jëfu biti waxu biir ak waxu biti xaal sifa melo lépp yooyu mooy li nga xamante ne amalan tata'azzam wa tata'attab day na lu dogu daal di feddaleku li nga xam ne jaare ko ci yooyee ngay feddali borom bi li nga xam ne mooy sa yërmande sa sutura li nga xam ne moom nga mooy wóor waaw kon lii dajalewul la lépp loo xam ne day waral sa ngërëm borom bi maa ngi la koy ñaan waaye sa yërmande lépp tamit loo xam ne day waral nga daal di may jéggal sa jéggal ndax jaam bi lool la nga maa ngi la koy ñaan wasalaamata léegi nag boo tonawoo foog nga mucc ci ay mbir waaw parce que pour cent léegi nag damaa bëgg mucc min kulli ism ci bépp bàkkaar waaw damaa bëgg a mucc ci bépp bàkkaar wasalaamata al imam al iraqi mu ne fiihi jawaazu su'aal al isma min kulli dhunub wa qad ankara ba'duhum jawaaza dhalika idh al ismatu innama lil anbiya wal malaa'ika qaal wal jawaabu annaha fi haqqil anbiyaa wal malaa'ika waajiba wa fi haqqi ghayrihim jaa'iza wa su'aalul jaa'izi jaa'iz iz laa iz illaa anna al-adaba su'aalul hifzi fi haqqinaa 'alal 'isma wa qad yakuunu haazaa huwal muraadu hunaa al-imaam al-'iraaqi al-haafiz rahimahullah mu ne Abdullah lii nag hadiis bi ne wa salaamata min kulli ism bon malgré le fait que xadis daa daif wasalaamata waaye xadis bi la boo xam ne bu boroom xam-xam ni daal di nangu li muy wax la ñaan gi ñu ne wasalaamata te ñaan la bu bu rëy ak mucc min kulli ismin ci bépp bàkkaar mu ne dañ ciy jàng ne possibilité ñaan boroom bi mu ñoŋal la ci bàkkaar yi bépp bàkkaar loolu jàpp mën na ko wax yàlla yàlla nga ma ñoŋal ci bàkkaar yi waaw mooy boitu isma woom nag la naan lenn nag ci boroom xam-xam yi bañ nañ ne non non loolu manu la nekk parce que isma mooy ñoŋal bu yàlla di ñoŋal mooy doo man a def yow doo mën a def sa xel sax sa xol sa xel du toog mukkut ci def lu wuteeg lu yàlla bëgg mu ne loolu borom bi loolu day wane ne wal wasalaamata min kulli ism te yeneen saa sam ñaara lu ko boppam toog ngir loolu gis nga xadis bale même bu dee bon boobu dafa wéra di bu ibna abu yaw faa bi kene képp ko am aajo après mu dugalaale ko ci lii ci yàlla wala ci nit dugalaale ci ñaan gi wassalaamata min kulli ism mooy mucc ci bépp bàkkaar mu ne am ñu ne non parce que loolu mooy yow da ngaa bëgg ñaan isma te isma loolu yonent yàlla saa saa am la ko yàlla defal waaw déedéet loolu noonu la ma nekk loolu nañ lañ koy ñaane ah ndax loolu ngir yonent yi ak malaaka yi nga ne mënuñu def bàkkaar qaala waaye imaam al-Iraqi rahimahullah ne wal waaye lii liñ koy tonte mooy am na fii annaha isma gi ñuy wax ñoŋal gi ci xàqu yonent yi alayhimu sa wa salaam ak malaaka yi alayhimu salaatu wa salaam loolu dafa war mooy borom bi dara warul moo leen ko defal c'est comme ça yonent en fait mooy li ñu wax mooy possibilité def lu dul lu neex naqar yàlla moom la amul da koo manut manul ko yàllaa ko bind noonu tëgg ko noonu mooñ ko noonu comme malaaka yi ñoom manuñu loolu tamit waaw loolu manu la nekk manu la toq seen xol lool foofu ngay xamee erreuru ak tamit wax ju garaawu ay nit yoo xam dañ daan waxu diine la di sosal ay yonent jël ay israiliyaat naan yonent sàngam daa defoon bàkkar sàngam nangam ak nangam ak nangam ak nangam kadib parce xamuñu tawhid bu baax wal iyaazu billah waaw te bu ñu tuubul ñooñ damay ragal lu garaaw dal leen waaw wal iyaazu billah ci seen wàllu diine balaa leneen waaw kon euh, mu ne loolu bon bu dee yonent yi alayhi ak malaaka yàlla bi saa saam ñoom seen xaq boroom bi dara warul moo war loolu defal leen lool ba manuñu koo mooy manuñu di def lu ko naqari waaye bu dee nag keneen koo xamante ni mooy bu ko ne saa saam ñaanee doone mais yàlla may na koo pare ñu ne la waaye dama lay laaj euh, kii bi mu doon wax sànq dañ ko doon wax jotaay bee ñu wees al wasila loolu yàlla mayu ko ba pare te pour pourtant mu ngi naan nañ ko ko ñaanal ça n'a rien à voir ça pas veut dire yàlla may na la ko léegi doo ko yàlla may na ma dépense mais damay continuer di ko ñaan dépense waaw <laughs> waaye jox na ma loo xam ne lii la mais damay continuer di ko ñaan ndax ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla ak wane sa ñaam ci sa kanamu borom que moom moo am xawla quwwa yow amoo ci dara waaw kon <laughs> kon léegi loolu mu dee ci yeneen yonent yàlla sa sam dafa war bu dee nag ñun xàqu keneen ku dul moom mooy lu possible la moo tax nit mën naa toll foo xamante ne bàkkaar dootu ko def mooy koo xamante ne nii borom bi day àgg te lool mooy ñi gën a sell ci awliyaullah yi dinañ àgg foo xam ne borom bi da leen di ñoŋal foo xamante ne ñoom ci seen bopp mënatuñoo def bàkkaar waaw sauf que bu boobaa côté jargon bi lay lay lay kiiwee nan lañ koy waxe bu dee yonent yàlla yi saa saa dañ naan isma moo tax imaam al-Iraqi rahima al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah naan wa su'al al-ja'iz te nag mooy euh, euh, bu dee ci xaqu keneen loolu possible la naa waroon mën na ko defal ay ñu dul ay yonent te nag laaj li possible loolu mën naa nekk sauf que mooy ci wàllu teggin bul wax isma allahumma defal ma isma ndax isma dañ koo jagleel yonent yàlla saab saab côté jargon la waaye deel ñaan alxifd su'al alxifd fi xaqina la al isma loolu mooy li gën a waaw même bu dee ku laaj instant manuñ ko ne def nga bàkkaar nangam nga yow wii torox ba déedéet mais li gën ànd ak i teggin mooy nga laaj alxem moo tax euh, boroom xam-xam yi di wax lool mais yonent Yàlla bi saa saa ñoom isma lañ am. kanta awliya yi ñoom hifz lañ am surtout ñi ko gën a màgg hifz mooy boroom bi da leen aar wattu leen ba yi safa sifa yooyu ak bàkkaar yi dootuñ ci ne dañ ciy génn voilà. waaw kay mu ne wa yakunu hadha huwa al muraadu huna mu ne loolu nag nekk na wan na nekk ne loolu lañ ci jublu insha allah loolu mooy li nga xam ne moo feeñ ci wax yi wasalaamata kon mucc min kulli ism borom bi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp bàkkaar voilà waaw <laughs> la wala yazaalul eh, albala bil abdi hatta yamshi fil ardi ma alayhi xatiya balaa yi dinañ dal ci jaam bi ndax day simpi ay bàkkaar jaam bi mujj day dekk ci kaw suuf dootul am benn bàkkaar kooku amatul bàkkaar <laughs> kooku moom hëmatul li nga xam ne mooy bàkkaar kon wassalaamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir waaye koom yàlla maa ngi lay ñaan woomal lépp luy mbaax waaw min kulli bir lépp lu baax imaam al yi mu ne min kulli bir mooy taa ak ibaada mooy topp yàlla ak jaamu yàlla lépp loo xam ne ci topp yàlla ak jaamu yàlla la yàlla nag mu ko woomal ndax ñaar yooyu ñooy ganima ñooy ñooy koom ah, ñooy butin de guerre yu mag yi <laughs> waaw ndax yooyu ñoom ñooy faire face mooy askaru ruux ñooy soldaaru ruux ala jundin nafs yi nga xam ne moom ngay jëmale ci soldaari bakkan mooy topp yàlla jaamu yàlla boo koy def yow gañe nga waaw fa inna al harba qa'imun baynahuma ala ndax xeex bi taxaw na sampun diggante ruux bi jëm ci borom bi jóge ci moom di dellu ci moom ak li nga xam ne mooy bakkan bi nga xam ne dafa suufe di xëcc nit ki ci yu bon yi waaw waaw <laughs> léegi kon mooy ah, wal ganimata min kulli bir koomu ci lépp loo xam ne yiw la lépp lu yiw rek borom bi yal nag ma may koom nga ma am ci tonowu ci waaye wal fawza bil janna waaw gañe li nga xamante ne mooy ajjana waaw kullu nafsin dha'iqatul mawt Allah kullu nafsin dha'iqatul mawt noonu boobu laa soxla woon ne ndax boobu wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turja'un beneen bi la bi suuratu anbiya la ku suuratu al imran kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin naari wa udxila aljannata faqad faaz wa mal hayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur suñu boroom ne kullu nafsin bakkan bu nekk zaa'iqatul mawti aji mosaakoonu dee la diñ ko mos de waaw wa ah, kullu mawludin ñu ngi ko doon gis mee waaw kon bakkan bu ne dina mos deede wa innamaatu dëgg-dëgg yu tuwaffawna des na na leen matal ujurakum seenu pay yawmal qiyaama bi sub taxawaay bu ngeen ñëwee borom bi na rétribuer fay ku nekk la nga jëfoon ci kaw suuf fa man zuhsiha léegi nag bu keroogee képp ku ñu sori laa ni naari ca sawara waduxila ñu dugal ko aljannata ajjana faqad faaz kooku dëgg-dëgg moo tonaw moo gañe wamal xayaatu dunya te addina gu jege kii ka doyadi nekkul illaa lu mataawul gurur poñeetam waraate <coughs> voilà kon mooy wasalaamata min kulli ism walganimata min kulli bir walfawza biljanna kon aljanna kuñ defal loolu najaata min annaar mooy tunga muccal ma safara kon gis nga lii nii ah, léegi kii te yomb naa mokkal allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaa'ima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil janna wan najata minan nar kon amin waay yal nañu borom mi may lii <laughs> ci kaw nii ci lañu tëje suñu buntu bi yawmu thulatha mardi hein tey la mardi tombeek li nga xamante ne euh, mooy le quinze muy mardi quinze rabiul awwal weeru gàmmu juddug yonent bi alayhi salatu wassalam hein mille li nga xam ne mooy mardi neuf septembre deux mille vingt-cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya hmm? di ñaan borom bi tabaraka wa mu may ñu moom mi ñu may ñu àggale ñu ñu jeexal bunt yi fi romb mu may ñu eh, ñu jeexal <laughs> bunt yi nga xam ne ñoo ci tegu waaw waaw yal nañu ko may dégg loo ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam miin loo ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam jël suñu lépp dugal ko ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam suñuy yëngu nekk waxu yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne mooy wax yu bu mag gi waaw waaw suñuy xaal suñu lépp lépp daal ñu nekk koo xam ne koduk yonent bi alayhi salaatu salaam la nekk bokk ci ñi nga xam ne ci biir yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy bokk yal nañu ko borom bi may jaarale ko ci xadiisam yi nga xam ne moom la ñuy jàng loolu yomb na ko wallahu taala alam bii ñëw insha allah ñu jël tom bu bees di tome 64 ah euh, insha allahu taala ci ñun mais bu dee ci téere bi chapitre 251 insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina